ahousubillah min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man walaahu amma ba'du suuratul xadiidi ñu ngi yemoon tey fi ñu war a tàmbali kon mooy ba'da a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim i'lamu annama alxayaatu dunya la'ibun wala nga ne la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaadi kamathali ghaythin ajaba al-kuffaara nabaatuhu thumma yahiiju fataraahu musfarra summa yakunu xutaaman wa fi laaxirati cadaabun shadiidun wa magfiratun min allahi wa ridwaan wa mal xayaatu dunyaa illaa mataacul guruur kon ginnaaw bi mu waxee ci ay yi ñu génnoon ne woon ndax jotul alam ya'ni lilladina aamanu an taxshaa quluubuhum li dikrillah ndax jotul ci ñi nga xam ne ñoo gëm buur yàlla te dëggal ñu toroxlu seen xol yi toroxlu li zikrillah ndax di tudd yàlla toroxlu di tudd yàlla waaye turu yàlla tudd yàlla tax seen xol di torox buñ déggee ñu koy tudd ak li nga xam ne moom lañu wàcce ci dëgg Euh, ba bi waxee loolu pare ne yëg leen i'lamu anna allaha yëg leen ne buur yàlla nag mooy du mooy dekkil suuf si ginnaaw bi mu deewee après mu teg ci wax ñi nga xam ne ñooy saraxekat yi góor yi jigéen yi ak ñi nga xam ne ñooy lebal yàlla leble gu baax mu ne ñooñu de buur yàlla dina leen fulandil te am nañu pay gu rëy gu tedd muy àjjana mu wax ñi nga xam ne ñoo ñooñu noonu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla mu ne walladina amanu billah ak ñooñu tamit boole ci ñi ndax ñu njëkk ñi ñooy ñii rekk ndax seenu ragal yàlla seenu gëm yàlla moo tax ñuy nangoo lebal dugal seen alal foo xam ne digu yàlla rekk ka leen fa mooy ni xam gu ñu xam ne li ñuy def defuñu ko ci trou boo xam ne sans fin la un puits sans fin nee déet sans fond bo bu amul profondeur du loolu kon mu ne ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm yonent yépp aleyhimu salaatu wassalaam mu ne ñooñu ñooy siddiquuna ñi dëggal dëgg-dëgg wa shuhadaa ñooy martyr yi ñooy ñi am dara yaay shahid fa borom inda rabbihim dinañ am seen leer gi naafiq yi ñàkkoon ba tax ñu naan unzuruna naqte min nuurikum xaar leen ñu bu ko defee ñu mën a euh, di niitlu di leerlu ci seenug leer ah, léegi nag mu ñëw di wax leneen ginaaw bi mu yëkkee wax ci kaw i'lamu anna allaha yuhyil arda mawtiha i'lamu loolu moom mooy mooy ne nit ku dund ku ne war ngaa xam lool képp koo xam ne xamoo lii moom boo fi defoon deux cents ans sans feebar am li nga am ci wàllu àddina yépp mooy amoo dara ndax lii moo jar a xam i'lamu ndax ku ko xam mooy wéetal yàlla xam leen ne buur yàlla yi mooy dekkil al arda suuf si ba'da mawtiha nga xam ne dangay xam ni dara du hasard le naturel wala liñ naan c'est la nature qui fait les mm. choses ça n'existe pas boo xamee lii yow da ngay noppale ko mooy doo nekk sax di di di di di ay alal ay yu dul jeex ngir xam lan mooy source lii ndax loolu loolu source lii ñun xam nañ mooy buur yàlla moo ko fi def moo tax yéeféer yi ndeysaan da ngay gis ni ñuy sonne ci di seet ay exoplanètes fu nekk ci monde bi di ci dépenser ay milliards yi milliards yi milliards de seen dëkk yi ñu ngi ci problème boo xam ne chomage endémique ba pare ñu ne ci ay bor lañ ne ku la wax la dette des des des états état bi la gën a féete kaw ci wàllu économie moo ëppi dem teewul ñuy creuser dette yi ay milliards di ko def ci dem yónnee ay satellite ay milliards loo xam ne ay lumière ngir nee nañ dañuy xool origine de la terre origine de la vie fan la jóge ñoo jullit moom xam ne origine de la vie mooy buur yàlla moo ko fi def loolu nag tekkiwul nañu ñun ay recherche scientifique suñu yoon new ci déedéet mais dañ koy def foo xam ne dinañu jariñ buur yàlla moo dama wa dama leen a defal maa fi samawati wa maa fil ardi jami'an loolu lépp nee na dama leen koo defal yéen li nekk yéen jullit li nekk ci asamaan yi suuf yi yépp mboolem seen dama leen koo defal ñun ne newuñ bu kenn def ay recherche bien sûr l'islam diine xam-xam la hmm. iqra la tàmbale jàngal moo tax faire des études lu lool lañ ci ak si ay ay dég mais mooy di yàq alal ji foo xam ne ndax lenn yëfu yëfu yëfu mooy yàq lay dugg mooy ne yow projet yi nekk ci dëkk bi yi nga xam ne ay projet vitaux lañu nekk fi taxaw fi amuñu nee ngeen amuñu luñ alal ñu ci def mais nag am nañ alal yu ñu def ci ay satellite yu ñuy sànni ñuy dem ay exoplanètes yoo xam ne bokkuñ sax ci système solaire léeg-léeg nga sànni ko mu toj ci kaw asamaan si muy milliards yu toj noonu laata muy àgg mm, exploser mm. buy yéeg muy milliards yoo xam ne mel ni dañ koo taal kos l'islam nag daa cautionné wul ay yàq ak ak yooyu. te tamit priorité lay demee. yooyu lañ gën loolu lañ gën fonk. mais loolu ngay def ngir prestige booy am ak après naa découvrir nañ lii mais dundum nit moo ëpp solo loolu te dëkk yu mel ni ay France ay États-Unis yi ndax yeneen dëkk yi c'est que dañu dañu muus nag. xam nga France gars yi dañ naan walla seen chômage bi tout le temps day yokk mënuñu ci dara temps yi juin juin bi mm, moom chiffre mm, juin yi calamité te gars yi dañoo mm, changé sax oh, pôle chômage dafa changé ni nga xam ne noonu lay calculer di muus muus mais nee na sax bu calculer woon comme ni mu doon calculer bële day yokk lu bari mais xam nga dañuy joxe modèle ay Allemagne Angleterre yooyu naan ñoom presque mm. mm. euh, croissance pleine croissance mm. lañ ne mais ñoom ay seen tra ay chômage cinq pour cent trois pour cent mais yan façon travailleur lañ am mooy ne travailleur anglais bi ak français bi yemuñu ah mm-hmm. yemuñu dara ku am liggéey Angleterre nii même muy même métier bi même niveau même kii même bu dee ne yow lañ gën a fay Angleterre mm-hmm. mais li ngay ñàkk bari na mm-hmm. te tamit xoola contrat zéro bi mm-hmm. bi bi Cameroun dugal nga xam ne waa ji da lay embaucher contrat bi amul con contrat bi zéro heure zéro heure amul zéro heure heure bu la neexee woola ah. heure bu ko neexee ah, ndax xam nga loolu lool naka la nit mën a tranquille di dundul nit mënoo yor sa famille ci loolu après bu après kii kiiwee c'est vrai buñ la jëlee benn loolu day tax gars yi di jël lu leen neex mais au détriment de des droits des travailleurs moo tax affaire bi da gis léegi nag dëkk yooyu li fi ëpp léegi mooy des travailleurs très pauvres. pauvres c'est ça. ay travailleurs am na looloo fa bari seen moo loolu la. loolu la mm. léegi loolu li tax may wax lii mooy image yi dëkk yi mooy pays occidentaux yi noonu la demee mm. États-Unis moom la fa nekk ci pauvre yuy liggéey kenn xamul lu toll ay millions et des millions euh. léegi yow yàppal loolu mm. ñooñu nga waroon a soqali seenu nekkin nga xam ne ñu vivre dignement defoo ko nga jël alal ay milliards yoo xam ne ñoom kat pour nga li jëndi seen affaire matul milliard xaajul sax mat matul sax deux tiers un tiers milliards yi nga def foofu mais li lii ba pare boo paree bu lool ma nee nekk ngeen kii pour des raisons scientifiques ngeen def mais bëgg a jël waaw ah, loolu xam nga c'est bien loolu c'est bien par exemple yi euh, moo tax ay affaire GPS yi ak satellite yeeg yooyu loolu baax la mm-hmm. mais instant bi mooy ne newatuñ foofu ay exoplanètes mooy yoo xam ne en dehors du système solaire mm-hmm. mooy ne loolu sax tamit du lu bon mais wax ji mooy priorité est-ce que priorité mooy nga jël alal bi mm-hmm. alalu réew mi nga def ko foofu te kat ci endettement bu metti lañ nekk te tamit nit ñi nekk fi am ay soxla yoo xam ne yu ñu war a faj léegi nguur yëpp di serrer la ture mais côté boobu ñu fay ñu fay def noonu ndax lan ñoom dañoo amul benn vision bu leer ndax nee nañ origine de la vie de la vie dañuy seet ñun xam nañ origine bi ñun c'est réglé c'est Allah buur yàllaa ko fi def voilà <laughs> léegi kon moo tax ma ne yooyu i'lamu gële boo ko xamul yow i'lamu anna allaha yuhyi arda ba'da mawtiha moo dundal suuf ginnaaw bi mu deewee moo ko fi def moo koy dundal bu deewee moo koy dekki yii nii ku ko xamul mooy mënoo wéetal yàlla moo tax ma ne xam ko par la ci kenn ku nekk kuy dund léegi tamit mu ñëw nag ci beneen i'lamu boo xam ne moom lañ war a gis nii mu ne i'lamu xam leen ba léegi annamal xayaatu duniyaa këne dundu àddina gi wu jege gi te doyadi mina dunuwi awit danaa nga xam ne bu dee ne walla boo ko taqaleeg fi ñu romb fi ñu jóge innal musaddiqiina wal musaddiqaat ba walladina amanu billaahi wa rasul ulaayka musiddiq mu ne i'lamu yéen nit ñi bi ngeen xamee lii darajo yu mag yii fa borom bi i'lamu yëg leen xam leen bu dara tax ba yii nii ma leen wax nii du ngeen def ci du ngeen ma defal dara du ngeen sacrifier wu ngir man ndax àddina bu dee àddinaa tax kaay ma wax leen moom lan la ma wax leen réalité man mi ko bind man borom bi ma wax leen réalité àddina ba bu ko defee ngeen bañ a woru mu ne kon la moo xam ne annamal xayaatu dunya këne dëgg-dëgg dunduk àddina ji laibun benn meloo ngoog bu njëkk po pola am pola po fo wallahun am boosóor la mbir la moo xam ne dalay détourner ci l'essentiel boo ko toppee wazinatun taar-taar la nag boo fi taxawee nag àddina da ngay gis na nag ah àddina bi nag rafet na nag te nag ami milliard nag ah baax na nag ndax gaa yi nag ñi ko yor nag mm-hmm. seenu dund nag neex na nag oh waaye quel est le qu'est-ce qui est plus beau d'avoir des milliards de mm. faire dem ci ci ci ci dëkk yu rafet yi di dem mm. vacances rek mm. ci il yéeg waay waay waay te bu metti bi waay bu ma fekkoon Las Palmas oh nga xam ne duma sonn di liggéey fii damay toog rek di détente ñu ngi ci bateau yeeg waaw di di bateau de bateau de croisière yi di wër monde bi xam nga loolu xam nga àddina bi <laughs> yàllaa ko rafetal mm-hmm. mais rafet googu <laughs> la la buur yàlla bëgg a wax ne bum la wor nag mm-hmm. moo tax mu ne wa ziinatun taar taar la taar watafaaxurun puukarante la njëkkante puukarante mooy puukar puukare ku nekk di waay sa di jaay sa boroom di góondi sa moroom ci li nga am ci àddina bay na kom seen diggante yéen nit ñi waaye tamit àddina ba lay xoola dane laibun fola walahun day détourner ci l'essentiel ku ko toog wazinatun taar taar taar taar mais beauté taar taar rek la mhm. tóor tóor rek la taar taar rek la watafaaxurun puukaréwante la seen diggante wa takaasuru muy cinquième melo boo xam ne muy njëkkalante fil amwaali ci alal yi wal awlaadi ak doom yi léegi loolu la après nag mu joxe ka masali ghaythin jox la exemple lii nii pour nga xam ne dëgëru léegi lii mooy lan kon dane àddina bi mu xam leen annamal hayatud dunya ne dunduk àddina ji bon mooy am folo mooy ne dund gi boo seetloo lii nag mooy dunduk dunduk koo xam ne yàlla dara yàlla newu ci boo seetee koo xam ne moom dara yi moom moom yàlla moom moom ah, boolewu ko ci programme dundam lépp lii la moom lay wax la'ibun am polo ah, mm, mais àddina bi li ñuy fo moo bari mm-hmm. tout le temps tout le temps ñu ngi ci fo ah, gaa naan walla faut mettre de l'ambiance sur terre bu <laughs> ko defee nit ñi féex nan lañ koy defe gars yi commencé organiser ay affaires yoo xam ne at yu nekk at mu ne walla mois bu ne wala trimestre bu ne wala semestre bu ne wala yu mel noonu daal ñu daal di koy def te kat loolu benn rek la da ngay gis ñu ne la coupe du monde quatre ans coupe d'Afrique deux ans coupe d'Europe xawma Europa xawma lan mm. moom it ligue des champions tous les ans mm-hmm. Europa League mm. mooy ne mooy ne mbir la yoo xam ne lépp boo seetoo c'est bien calibré que ne yow at mi boo ko toppee mm-hmm. gis nga ni nga defoon boo boo xoolee ni nga ni nga dunde woon daaw ren moom ngay dunde waat mm-hmm. mooy ne mu nekk routine cercle vicieux boo xam ne lépp ci mpola bu jeex rek beneen am bu jeex beneen am te tamit dañuy def de telle sorte que bu ñu chevauché ndax bu ñu defee noon public yi man naa dañu bëgg di attirer ku nekk ak fa nga nekk mhm. lu nekk laibu pore mhm. mais ñun moom Sénégal moom moom moom moom moom moom ñun moom <laughs> non léegi amatul sax bi de léegi <laughs> xoolal am nay temps am am nay temps am nay temps boo doon déglu revue de presse. Mhm. même journaux yi journaux yi. làmb làmb. waaw mhm. par mhm. ay mois yu bari lañ doon toog. waaw ko wax te buñ koy wax ci semaine bi. lundi lañ koy wax ndax làmb ji dimanche la amoon. wala samedi. fekk ñuy waajal benn mais léegi. du lundi au samedi booy déglu revue de presse. temps nga dégg ñuy wax ci làmb ji moom lañuy jeexale man ma ne mais taxawal ah, làmb ji moom om ah, mais manoon nga comprendre ñu ne samedi bi ñu mm-hmm. wax ci mm-hmm. mu am dimanche lundi mm-hmm. ñu wax ci mais mardi quand même làmb amul xanaa mardi mercredi jeudi vendredi mais tout temps muy am ko moo xam ne mm. moo tax ñun moom mm. après nag bul wax musiciens yeeg rappeurs yeeg gaa yooyu moom mm-hmm. non ñun moom ñoo raw ñëpp moom Iran Ndao si super ak benn waaraate si seen seen TV la ah. muy wax ne ti ba xoolal koor gi buy jubloo mm-hmm. waaraatekat yi rajo boo ubbi ti mm-hmm. ñu ngi leen di wax lu dul si yàlla suba ba ngoon dem nañ congé yóbbu bopp rajo boo ubbiti waaye bés ba ñu korite ga sa ngoon ga la ñuy organiser pour ti ba yàq lépp koorite lépp la ñuy yàq waaw ba ñu jour korite ba xam nga loolu si si loolu mooy ñàkkum xel dëgg-dëgg ndax xam nga loolu lu muy nuru waa joo xam ne dafa liggéey mois bi mois bi waaw waaw mais durement nag ba jour le 30 le premier janvier ba le 30 xaw ma 30 le premier juillet ba le 31 juillet mm. le 31 juillet jour bi ñu ko war a joxe chèque am mm-hmm. mu ne patron bi man chèque bi soxla ma ko waxu ko noonu rek taxaw fa sax te mu mm-hmm. forcé jox ko mais mu dem yoonam te bàyyi fa adresse mm-hmm. bàyyi fa dara wala mu jël chèque bi xotti ko ne man soxlaw mooy li nga liggéeyoon yépp nga tuuraat 30 jours wala 29 jours nga mm. liggéey ci. Mm. di ci sellal dem ba jour. waaw biñ la war a fayee. nga daal di këpp lépp léegi nag loolu est-ce que xel la mais duñu ko xalaat. Mm. ndax seytaane da leen a mayul sax fuñ toog di xalaat loolu. te boo leen koy wax ñu jàpp ne da ngaa ah, arrière. te Sénégal nag dafa am tendance boo xam ne léegi man li ma gis mooy gars yi caaxaankat yi. Mm-hmm. même dafa mel ni. ñiy wax ci diini ñu bari dañ leen a ragalatee dañ leen a ragala mhm. wax lu leen neexul mooy contester liñ nekk. si si am na yoo xam ne c'est banal banal. si si mais gars yi ko wax ah, mais ki nga xam ne dafa woor mi ne maa ngi jot ay question ñu di ma laaj ki nga xam ne xëdd mi ne waaw xëdduma Euh, est-ce que mun naa woor munuma woor ah wala xaw ma lan tu vois yoo xam ne tu vois c'est waaye hmm. te loolu déjà loolu lañ leen war a njëkk a xamal au lieu que ji wax leen wax yoo xam ne du leen jëriñ waxal nit ñi di koy jëriñ dañuy nettali nettali yoo xam ne du dëgg waxal waaw sëriñ yi di leen nettali loo xam ne dara amul waxal nit ñi loo xam ne tous les jours ñu ngi koy def loo xam ne mi ngi leen di gaañ ci wax ah xëdd mënul tere kenn tën naa fi la mënul tere nit or tu vois. te xamuñu ko mu ne c'est yoo xam ne nit ñi xamuñu ko. xamuñu ko am na ñoo xam ne buñ nee xëdduñu duñu or. wala naafila wuñu duñu or. waaw xoolal loolu. pour ñoom seen koor baaxul waaw mu ngi noonu gis na. ma ne ko ndax kenn waxu euh, teg ci li gën a yées mooy yi. Ah. dafa dem ba ñu bari ñemeetuñ leen a wax dëgg. Mm. que ne li ngeen nekk mm. dafa xaram. Mm. alal ngeen ci am dafa xaraam ku leen di déglu dafa xaraam mm. ñépp ci yam mooy ne loolu gaa yi bari ñemeetuñ koo wax mm. ñu bari ñemeetuñ koo wax dañuy ñëw di neexal ak di wax wax yoo xam ne waa ji du ci du ci jàpp mun ne li muy def baaxul naan waaw ñoom ñu ngi du bay seen waar ci ci ci dëkk bi lan mooy ñu ngi waaye musicien fan la baye waaram ci dëkk bi kooku waar wu kooku koy waar wu bon li muy mm. buxum rek la indi ci tool mm-hmm. mooy ne dafa kii dafa yàq ndax dañu nekk àddina boo xam ne yàlla noonu la ko mës a bindee i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun suñu boroom dane liggéey leen jëf leen buur yàlla di dina gis li ngeen di jëf mais bu ngeen jëfee yonent bi alayhi salaatu wasallam dina ko gis loolu nag tekkiwul ne gaa yi doon dund ak moom rek la de mooy ñun ñii suñuy jëf yi yonent bi alayhi salaatu wasallam da koy gis ah wal mu'minuun waaye jullit ñi ngay dëkkal dinañu gis li ngay jëf mm. mooy ne mais bu jëf mooy lan est-ce que jëf mooy mooy dem leen ngeen ay cosaan ak soraano yooyu pour de di xumbal loolu mooy jëf bu ñuy wax ñu naan ils ont créé des boulots boulot bu ne boulot boulot yenn boulot ñàkk ko moo gën dañuy fab yenn yenn ndax ah, dañuy fontoo nit ñi yenn liggéey yi ñàkk liggéey moo ko gën ndax te en plus sax dafa am benn affaire liggéey ci boppam da dul farata ci ñépp liggéey bi gaa yi jàpp léegi mooy yàlla ji nga xam ne moom mooy mais liggéey du farata ci ñépp am na nit ñoo xam ne nit ki bu dee ne moom euh, lim mën a dundee am na ko te bu liggéeyee liggéey bi muy liggéey daganul mm, wala mu dagan sax mais day tax farata yi ko yàlla teg du ko def kooku dañu naan ko yow liggéey dafa xaraam ci ah, yow ndax yow am nga loo dunde boo liggéey loon dund wax bu après yow léegi pour pour quelle raison ñu naan ko waraa kut ko kut na liggéey yi ngir ñu naan ay kii yoon lool le travail n'est pas un but n'est pas un mm-hmm. objectif mm-hmm. liggéey du du du liggéey ci boppam mooy objectif bi dafa am ba mooy sa nekkin ci kaw suuf lool nag bu dee xasoo ko am kenn waxula bul liggéey mais quand boo liggéey na nga xool liggéey boo xam ne yàlla d'accord na ci d'accord na na trompette yi mm. xaw ma lan lool loolu liggéey la léegi am après gaa yi làmb yu soof yi nga xam ne ñoom ñépp a yam gaa yi gaa yi presque kenn ñemewu leen wax dara mm, ay ay du mbir mi daa nekkul ni ñu koy mm. mooy daa baaxul mm-hmm. mais léegi te tamit dafa am yeneen affaire mooy bu leen dangay wax ci diine di joxe exemple ci ay njàmbaar ak yooyu di joxe ay exemple ci ñoo xam ne li ñuy def baaxul loolu nit ñi dañuy foog ne lool kon lu baax. waaw mm, waaw ndax bu dee yow da ngay joxe ak njàmbaar ak kii di joxe làmbkat yi. Mm, mm. mbër yi mais ki lay déglu moom da ciy ne kon loolu dafa baax. kon moo tax ñu koy joxe exemple ci lu baax. ñooñu moom. nit nit day yeewu tamit. mooy ne yu baaxul yi. boo ci joxe exemple joxeel exemple ci lu bon liñ ne. mais bul ñëw di joxe exemple luy tax yow ki lay même bu dee ni jubluwoo ci loolu. mais ki lay déglu ñi lay déglu dañoo wuti am na ñoo xam ne buñ la déggee nga wax loolu dinañ comprendre ne de toute façon jubluwoo ci lool mais am na ñoo xam ne surtout ñun wolof noonu lañ mel lu ëpp mm-hmm. li ñu li ñu bëgg rek la ñuy déglu ci wax il faut muy leer moo tax ñooñu mm-hmm. xam nga yooyu ay caaxaan la mooy ne yooyu yépp ay folo yoo xam ne dara daggamu ci dafa xaraam teg ci gaa yi moom nag lañu def programme léegi mm-hmm. ma pare ñëw di joxe àddiya lool sëriñ boo kii da leen ko war a en direct muñ ñëwee avant loolu sax avant loolu li gën mooy mu wax leen comme de toute façon bu soxlaa numéro mbër mu ko neex dina ko am mm. sëriñ mm. mu woo ko mm. loo xam ne seen diggante rek la bu ko kenn yëg ndax nit ñi ñoom moom dañoo bëgg lu xew rek nekk ci média yi mm-hmm. nga yëgal ko ne mbir yii ngay def lii wag lii la baaxul man nag boo ko waxee gis ne mu ngi continuer nga ne ko man nag à man nag dama dul jël alal ju tukkee ci loolu. Ah, neew ma bul ñëw seet si ma wala bu fi ñëw wala waxuma lool de mm-hmm. ndax tamit li ngeen di def même bu baaxul julli ngeen tamit. Mm-hmm. te mbokk jullit dañoo war di gëstuwante mm-hmm. di ziyaarawante nee nag man booy ñëw ngalawaay bu ma jox alal ji nga xam ne ci foofu nga ko jële mu leer loolu nga wax ko diggantee moom loolu la après moo tax ay fola la i'lamu xam leen annama ka dëgg-dëgg lii rekk am ba des li am ba des mooy alxayaatu dunya gis nga dund gu jege jii te doye di la'ibun fola bowum neen la Quraysh ci folañ dëkkoon kuffaaru Quraysh ni kenn ñoom noonu ñoom programme mbumbaay rek lañ amoon mbumbaay dinañ commerce bien sûr mais commerce bi ci lan la jëm mooy ci fo comme rek léegi àddina bi ni ñu defe système bi nga xam ne on tra gars yi dañuy liggéey pour ay vacances yoo xam ne fi ñuy dem fépp baaxul mm-hmm. def yaramu neen ñoom ñépp ci plage yi ñu nekk ak yooyu loolu la ñuy nekk mais loolu mooy objectifu liggéey bi ndax gars yi jàpp nañ ne sax ku liggéey demoo vacances mm. yow perdre nga sax année c'est ça mm. c'est une c'est mm. c'est une parce que dama liggéey kii je n'ai je je je me suis même pas permis d'aller en vacances <laughs> bon l'année <laughs> 2015 moom nañ ko sànni ndax mm. baaxul mm. pour cette l'année prochaine mm. mooy ne te te gis nga gis nga programme yooyu boo ci nee mooy routine la boo xam ne lu jeex euh, li ci doy waar nag mooy ne nit ki ci nekk boo koy wax du la gëm walla day jàpp ne da ko da nga koo soxore dangaa amul rek talent bi ma am ba bañ reconnaître ma ci domaine bi rek te amul da nga dul musicien sabaat kenn xamula siwo doo star doo kenn xamula ak dàll yi loolu rek tax ngay may naan ba lii baaxul kenn xamula jàllal na le mais bu dégâts yi amee ci biir nag ki lañuy dóor a gis ni ndegete oh. ndekete jaru ko woon moo tax mu ne kon laibun yëg leen ne dund àddina gii laibun pol wun deuxième bi mooy loo xam ne da lay ci àllaaxira da lay ci sa borom dalay lay ci nga jaamu sa sa borom te gis nga loolu gis nga yii yëpp dañoo duggante mm, yii muy wax nii mm-hmm. ndax pom yi xam nga pom yi ci loolu la jëmee mooy da lay détourner ndax waa ji nga xam ne moom mu ngi seetaan Ligue des champions ba tax julli jiwul lan moo ko détourner ci julli ji lu dul loolu ndax bu amul woon amaana sax mu defoon ko ni gën dem jàkk mais non seulement du dem jàkka tey ndax match bi mais du ko julli heure day bàyyi ba mi <laughs> te mi bi <laughs> da koy taf tafee. ndax commentaire u gars am na solo. mais gars yi comme dañuy publicité. Mm. mais da mooy sa julli gi yépp sa xel yépp a ngi boo <laughs> mooyul sax. gaaw ñëw bu dee mbooloo nga xool fu baax teel faa placé toogal. danaan mm. gars yi eh noppi leen a mm-hmm. <laughs> kon lahwun lahu mm. mooy lépp loo xam ne. yàlla xal. al al al mar'u an an rabbihi wa an al xayaati aaxira mooy lépp loo xam da lay détourner ci sa borom te buur yàlla nag dane moom euh, moom loolu la fi indi nii euh, mooy ñu koy fàttale ko te nag jaam bi bu toogee benn seconde ba benn la ko boroomam na xam ne loolu musiba bu rëy la léegi nag imagineel bu dee ne yaa tay yow yaa yaa jël disponibilité yi li tax ngay fàtte sa borom yow yaa ko yaa ko jël bu dee ko bu dee fàtte fàtte normal loolu yàlla teniru ci rigueur ndax nee na yonent mi alayhi salaatu salaam nee na borom bi subhaanahu wa ta'aala na ci sama xeet an-nisyaan bokk na ci wax alxata juum ku juum yàlla du la ci tenir rigueur mu ngi mel ni ku doon woor woor nga juum naan mm-hmm. nga juum naan te yoo ko nga naan mm-hmm. yonent mi alayhi salaatu salaam nee na continuer fa innama saqaahu llah wa saqa kooku na continuer wooram mm-hmm. te du fay dara buur yàlla moo ko nàndal moo bu dee dafa lekkoon buur yàllaa ko jox mu lekk hmm. bu dee dafa naan buur yàllaa ko jox mu naan ndax dangaa juum hmm. mooy teniru rigueur ci njuumte hmm. ku wóoroon nga juum naan biteelum ndox ba sa biir fees kekk teg ba géex rek ne i <laughs> man de loo wóoroon tey <laughs> non kenn du la ne noonu ah. bi yaboo nga jëlaat jus bi rek nga continuer ko <laughs> naan loolu bu yàlla bëggoon nga naan quoi. <laughs> yooyu yëpp mën na la koy fay benn bés. non doo ko fay. da ngay woo continuer wu. non nee na ku def loolu. Mm. kooku na xam ne buur yàlla moo ko naan dal te moo ko moo ko moo ko jox mu lekk mooy day continuer du fay dara. ndax buur yàlla inna allaha rafa an ummati alxataa wa nisyaan wa mastukrihu wa mastukrihu alay buur yàlla yëkkatil na sama xeet hmm. alayhi salaatu wassalaam fàtte alxataa juum njuumte hmm, hmm. moo tax euh, nen pen yi li muy rëy rëy ci yenn bàkkaar yi boo bu dee njuum ci njuumte la tam ku rey nit juum ko kenn du ko rey loo xam ne erreur la waaye wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam waaye képp koo xam ne dafa rey mu'minan xata'an bu dee kooku fa diyatun musallama ila ahliha bu dee ne yaa ko tey kooku mm-hmm. jahannam wala jëm moo ko tey mais bu dee tayut da koo juum day joxe indemnité ay ndàmpaay mm-hmm. indemnité mm-hmm. yoo xam ne moom lay jox kenn du ne doo non non non man moom moo rey sama baay ngeen naan lan sawaay tayu nga mm-hmm. non mais moom bu ko tayul dañ koy ay ko dañ naan la gis mbir mi darul yow mm-hmm. buur yàlla mooy mooy àtte ne kii tayu ko mm-hmm. kon nag mu neex la mu naqari la kenn du ko fi rey loolu moom manoo ci dara ndax bu luwaa la bu am loolu moom yeboo nga noppal sa bopp soit nga jël wala nga jéggal ko rek sax duy tuub ne ko man yooyu yépp diya bi ndax nit boo nee nga ne man ndàmpaay yi sax duma ko jël garaawul man nga ko jël comme ni Seydina Imran ibn non Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ma def bi ñu reyee baayam mm-hmm. jullit ñee ko rey jour Uhud comme ci guerre bi noonu mm-hmm. xeex bi mm-hmm. dañ koo rey te xamuñ xamuñ woon kan la moom mu ngi doon ñëw naan leen sama baay la muy dégguñu ko ñu rey ko après bi yonentemale saar-saam di joxe eh, ndem ndàmpaay yi di ko jox moom dane non duma ko jël mooy loolu mooy loolu la mooy kon buur yàlla dafa teggil ci sama xeet alayhi salaatu wasalaam muy njuumte hmm. ku juum hmm. lu mu rëy rëy te yooyu nag bàkkaar yëpp la ama bàkkaar yëpp boo seetee am da njuumte hmm. c'est nag léeg-léeg naan mais nit moom nan la mën a juumee ci loolu mais mën na am yooyu yëpp nag bu ci am mooy pen biñ ci tegoon bi nga xam ne ku ko tey noonu lañ lay teg mooy kooku kenn du ko teg wan misiyaan ak fàtte fàtte ku fàtte buur yàlla moom du la tenir rigueur sauf que fàtte tekk mooy bàkkaaru bi la waroon a dal bu doon yaa ko tey du la dal bu dee koor doo fay loolu mooy li gën a dëgër dara nga dul fay doo fay mais nag mais mais par exemple bu doon azaka ma war a génne azaka ma fàtte ko kenn du la ne fàtte nga kon c'est fini déedéet rattraper fay ko mu comme ma toog mm-hmm. julli jot ma fàtte julli bi toog toog mm. tisbaar bi weesu tàkkusaan weesu man ma toog rek mm. ba timis jot rek sama xel dem ci bu mm-hmm. boobaa bàkkaaru ku ko bàyyi te tay ko li yonent ma saar saar ne ku bàyyi mm. julli tàkkusaan genn julli tàkkusaan rek bu la rawee moom mooy yow faqat habita amalu li nga mës jëf yépp màbb na annulé ba nga majeure ba léegi julli ya nga julli woon woor ya saraxe ya dox mbokk yi kii gentillesse yi nga doon defal yépp bul taxawati fen di xalaat ne mas nga koo def benn julli tàkkusaan boo bay mm. <laughs> lépp c'est nul et non avenu annulé mu ngi mel ni waa bu yoroon disque disque duram <laughs> def ci ay donne yu am solo mm-hmm. juum rek cliquer ci. supprimer te du ko yóbbu corbeille. waaw non kooku moom mooy. Mm. <laughs> bul taxawati fenn diw naan la waa sa waay fichier bi ñu ma joxoon démb moom. bul xalaat naa bul bul taxaw naan ko daan la ko joxaat ndax amatoo ko. <laughs> moo gilee yem. Mm. bul taxawati mm. fenn di xalaat ne. man kooru met gu metti daaw gi wooroon na. <laughs> mooy ne loolu mooy ku ko tay bàyyi ko. mais bu dee da nga juum. toog tisbaar jàmm. tàkkusaan romb timis jot nga jekki rek mais man est-ce que julli naa tisbaar nga ne mais man julliwuma tisbaar julliwuma tàkkusaan koo garaawul wa aqimis salaata li zikri buur yàlla nee na taxawalal julli saa boo ko fàtte la ko mooy boo fàttee julli bokk na ci kii euh, taxawal taxawalal ko boo fàttee heure bi nga ko fàttee amul heure bii dañuy tere ku ci naa ku ci ku ci julli non loolu naafi la ah, loolu moom naafile la mais farata foo ko fàttale koo même bu dee heure la woo xam dañuy tere ku ci julli da nga koy julli ji ah. par force ndax lan wa aqimi salaata li zikri mm. Mm. voilà mm-hmm. kon wallahuun lahu mboosóor moomu nga xam ne day tax ci ngeen di nekk ba mu détourner leen ci l'essentiel mm-hmm. wazinatun taar la kon ni waxoon sànq àddina bi mm-hmm. wallaay ku ci nen yi da ngay foog ne du jeex mm-hmm. surtout bu la yàlla mayee euh, am am mm-hmm. man-man ak sante wër gu yaram ba pare def nit ñi bëgg la yow da ngay foog ne li nga yor bu jeex da ngay foog ne sax yow dëkk bi sa yow yaa ko moom foo jaar lépp ku foo laal waay waay weñ goo laal muy woor waay léegi yow boo jafo boo foogee ne yow gis nga taar taar boobu moo tax yonent mi alayhi salaatu xadira ne dëgg-dëgg gis nga àddina bi xulwatun ak a neex xadira ba pare dafa vert dafa dafa naat mhm. euh, mooy ne <laughs> topp xam nga topp bakkat moom ci biti nii dafa neex. imagineel rek. Mm-hmm. temps yi ñu naan la julli bi quatre heures six la. Mm-hmm. fajar. Mm-hmm. wala temps yi fi ne ay trois heures et yooyu. mais lan moo gën a neex sa yi fi nelaw yi neex ndax gée bi ay minuit la woon. minuit vingt nga julli minuit vingt. jógal julli ji fajar mais lan xoola rek ci biti ñii ci nooflaay lan moo gën a ne nga ne mën di wax xam nga loolu neexul réellement neexul mais bëtu ku ku koo xam ne bëtam soriwul day jàpp ne waaye yow noonu ak gëmul yàlla nag seen affaire baax na ko ñoom amuñu souci julliw maag dañuy grasse matinée ba heure bu leen neex oh! ñoom minuit sax buñ ko tëddee garaawul ndax seen liggéey soriwul cinq minutes de chez eux mën nañu koo dox mën nañoo nelaw ba huit te huit heures et demie la ñuy commencer. Hmm. minuit ba huit heures kooku kay nelawam doy na. Hmm, que xalaatul dara. waaw loolu mooy li nga foog wala nit ñi foog. <laughs> mais koor koor gi canicule bu metti bi amoon fan yi nga ciy woor mais ñàkk cee woor di naan di lekki galaas ak yooyu lan moo ko gën a neex ci biti nii rek. booy xool ci biti. waaw façon caaxaan ñu ne ñu ne il faut s'hydrater wax nañ dëgg mais. Mm-hmm. manoo ko wax kuy woor. te dara fii mu ne man woor naa ba pare. waaye fenn lañ ko gënalul sax noonu fan waaw fan la wàññi nit ñi waaye c'est ça. dara la dul wàññi faut boire gis nga. moo tax imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah moom dafa amoon médecin boo xam ne doonul woon jullit. mais lu mu ko waxoon ci affaire yu mel noonu doonu ko woon déglu mooy du ko wóolu ko waaw comme ay bul woor ah, ah, il faut mu am leneen keneen ku ko wala ab jullit wala yoo xam ne hmm. leer na ne lii manoo cee hmm. ndax mën na ko def ngir ba ngir coince ko hmm. maa ko boo ko ah, deful bu baax ci yow ak say wér-gu-yaram ak yooyu xam nga yow sa tension yi boo kiiwee léeg-léeg mën na nekk dëgg de léegi mais nag mën na ba surtout bu dee koo xam ne sa diine ñi nga nekk neexu. neexu koo waaye. Hmm. mooy ne ci biti ñii da ngay ni ñii nii liñ nekk dafa neex. Euh, wala gi mun nañu faciliter pas mal en médecin boo fi dem ah, moom mu mën a la ko. médecin moom fii boo fi dem mu mën a yi ñuy naan fajar gi nga jóg naan ko tiwa lum lay kii te dañ la oh. naan heure fixe machin yi tuuti wa. gars yi xam naa ci leer na médecin yu bari fii bu boo ñëwee di leen wax lii. nañ la yombalal. dañ naan la mbir yi après jël di nangam nangam tiba. ah yàlla de xam na ni mu demee moom. Ah, mm, mooy ci biti nii àddina bi da ngay dafa rafet. wa taar la rek nga jàpp ni yii gaa yi seen àddina neex na quoi. fu leen neex tem. Mm-hmm. ils n'ont aucune restriction. Mm-hmm. man yi may toog naan fee duma fa dem ndax wala mënoo fa nekk ndax taabal ja dañ fay teg sàngaraak yooyu moom yooyu yëpp amul mm-hmm. fu ko neex dem mm-hmm. après ak tamit yu rafet yi nekk ci àddina bi to bon mm-hmm. mu ne wa ziinatu wa tafaaxurun baynakum ak njëkkalante la concurrence la entre waaye ci lan lañ koy def est ci lu baax waaye mm. bu ko nekkoon mu baax de waaye fil amwaal yi jëkkalante puukarantewu ta wa tafaaxurun bay na ko mbokk walla walla balaa bële mm. mooy di puukarantewu seen biir ndax koo fi gis rek mm. te lool à l'échelle des États à l'échelle des mairies à l'échelle des population c'est pareil à l'échelle des quartiers ñu ngi bu dee à l'échelle des états yaa gis ñuy course poursuite gu metti gi ñu nekke kat moo yor tour bi gën a rëy ci monde bi bi gën a kawe tour tour ah, tour yi ah, comme les comme ah, World Trade Center hmm, hmm, hmm. tey nga dégg ñu ne Shanghai la nga dégg biñ ko annoncé Dubaï ne ñu nit ñu ngi dinañ def boo xam ne dans cinq ans mooy détrôner boobu mm-hmm. mm-hmm. ñeneen di dégg ñeneen wax lool mooy à l'échelle des ku nekk ñu ngi puukarantewu mm-hmm. ana kan moo gën a rafetle voilà la ville la plus belle du monde watakaasurun fil amwaali watafaaxurun boobu puukarawante fil bay baynakum bokk baynakum wa tafaaxurun baynakum bu dee nag ci population yi comme que nit moom day bëgg boppam ku nekk jàpp nga ne yaa gën ñi ci des fii mu a sénégalais bi mënoo dugal ci bopp bi këne mook seeraale wone bi benn lañ mm, jamais de la vie ñag yi bon yi wala ñag yi rien que moo ñag rek c'est péjoratif ndax jàpp nañ même boo déggee ivoirien bu déggee ivoirien buy wax français ñu naan dafa am accent. waaw mel ñoom amuñu accent. Mm, mm, mm, mooy ku nekk jàpp nga ne. man côté boobu laa xam. côté ivarien beeg ñi des xaw ma leen. mais ñun noonu la ñuy doxal mooy ne ku nekk rek jàpp nga ne. mooy yaa ngi. jàpp ne yow yaa feet sa kaw yaa féete kaw ni ci des. di puukkare wante nu. les citoyens américains comme si yéen daal da ngeen a am immunité boo xam ne lu ngeen def ci kaw suuf garaawul les GIs daal les boys fu ñu rajaxe it am dëkk yoo xam ne signé nañu ak George Bush que ne crime bu ñu mën di def bu ñu demee foofu CPI euh, tribunal penale international bi TPI ak yooyu kon cour pénale mënuñ leen a jàpp mm. mënoo leen a extrader gaa yi signé nañu ko dëkk yu bari signé nañu mm. ndax lan nous les américains de toute façon ñoo féete kaw ñeneen ñeneen ñi tamit loolu lañ jàpp mm. France bii ñu ne gis nga gaa yi ni ñu fiyeere ji seen bopp ba moo tax ñoom jàpp nañ ne seen modèle mu féete kaw yépp même bu dee xam nañ ne doxul ndax sur les faits ñoo nekk ci ginnaaw mais quand boo ñëwee ba bëgg a changer dara ku nekk ne touche pas à mes acquis mm, les agriculteurs génn casse mm, mm. te yéen a wax marché concurrentiel la mais comme mbir mi mënu ngeen koo teg ne li tax suñu lait ak suñu viande doxul c'est à cause de l'Allemagne c'est pas à cause de l'Allemagne li Allemagne yi def pourquoi pas yi du ngeen def loolu ngeen naan dañoo am ay ferme de mille vaches lu leen teree def ferme de mille vaches yépp concurrence kay mooy ne pour nga man a tollaleeg mbir mi waa ji il faut nga yem ak moom li ngeen di def te coût de production yi tolloo sinon rek mhm. da ngay wadd mhm, ñoom dañ naan seen coût production en parce que on leur exige euh, ah, tu vois c'est normal c'est loolu ñoom ñoo ko marché ñoom ñoo wax loolu ni il faut mais CCE bi loolu la doon jariñ mujj ci Union européenne mooy barrière douanière yeeg yooyu yëpp ñu dindi leen finalement lañ def ak Schengen léegi ak nit ñi mais bu njëkk ay ma lépp lu jëm ci wàllu koom dañu dindi barrière yi amul taxe amul ah. amul kii boobu amul comme si mel ñu ah. dëkk la ah. mais doon na dox ci ñoom bam ba seen affaire di dox mais léegi hmm. mooy retour de bâton la def leen ni ñoom mooy ne mbir yi wa tafaaxurun baynakum lépp ko mooy ku nekk jàpp nga ne nas moo tax Union européenne am problème ndax nation bu nekk jàpp na ne li mu am keneen ki amu ko bi moom mënoo wax a wax ba mu jàpp ne français bi moo gën histoire que l'allemand ainsi de suite muy noonu ndax lan wa tafaaxurun baynakum mais tamit yéen nit ñi yéen jullit ñi tamit noon ngeen nekk mooy xoolal Euh, gars yi xam nga nit nit nit ku ku ku topp ab sëriñ dangay jàpp ne moo gën moo gën ñi fi ne ñépp ndax bu dul woon loolu te yow ki gën ngay topp loolu moom moom c'est logique mais quand boo gisee keneen ku mel ni yow ku jàpp keneen ni moo gën ñi ci des te moo tax mu topp ko danga ko war a xoole sa bopp yow waroo jàpp ne waa ji dafa war a jóge fi mu nekk fekk si la hmm. bu dee ne lépp mu ngi ci lu l'islam d'accord mm. yéen it noonu wa tafaaxurun baynakum puukarante suñu gàmm gi dañoo bëgg a def gàmm goo xam ne oh France gi yépp gàmmu Lyon mooy féete kaw kenn ku ko tudd rek kenn dootu ko waxat kenn dootoo dootoo gis lu mel noonu mm. wa tafaaxurun baynakum mooy loo xam ne ngir yàlla la woon ngeen nar koo def puukarew ah, ku nekk naan wuu édition waa diw yi moom mm-hmm. moo tax léeg-léeg léegi gaa yi def bilan mm-hmm. loolu la ñuy tudd mm-hmm. oh moom kay ñépp masha allah ñëpp nee nañu moom wax dëgg bu mel nii moom masafee am lool nag dañuy gën a loolu du objectif objectif c'est ñun ñu ëpp argent bi ñu ci def wala ñoo doyal objectif mooy la taxoon ngeen jóg bu dee yàlla tax ana fan ngeen ci toll. mooy wa tafaaxurun baynakum ngeen di puukarantew seen biir. lool la joolaa bi jàpp ne moo gën séeréer bi séeréer bi jàpp ne waa yow. Mm. Mm. tëgg bi giir bi jàpp ne du moroomam ci dara. géwél bi moom bu ma sax tudd li mbiram. wa tafaaxurun baynakum mm-hmm. ci affaire fii laa bokk ak. Ah, fële laa bokk. boot di compter ci wàllu xeebante xeebante kon mbir yu lool la. te gaa yi nag li ñuy puukaree soit muy askan wala muy alal mhm. wala muy loo xam-xam boo yaakaar ne moom nga am te ñeneen ñi amul. wa tafaaxurun baynakum ne yéen it ci biir jullit ñoo xam ne seen xam-xam góondi la. puukarewante rek la. di wax loo xam ne de toute façon da ngay damm ñépp ndax yi ngay wax xam nga ne gaa yi xamuñu ko mm-hmm. nga ñëw tibb yoo xam ne wala masala yoo xam ne c'est sûr que gaa yu bari fii ñu ngi koy dóor a dégg mm-hmm. te amul benn rapport ak li ñuy wax mais pour nga wan leen ne du ma seen morom mm-hmm. yem leen seen place de te ngeen xam ne duma seen morom wa tafaaxurun puukarante wu baynakum ci seen biir moo tax xam-xam dafa laaj ragal yàlla moo tax Euh, Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ne inna alladhi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afnal funun waa ji nga xam ne boroom xam-xam la mais ragalul yàlla ci xam-xamam bi moom boppam lañ njëkk a lor ba pare saccagé ñu ba si si ñu topp la waaw c'est ça ñooñu nag li leen ciy dimbali mooy seen yéene woon rab seen yéene rafet ku ci sa yéene rafet waa ji du la lor ah, yàlla dina xam ne way yàlla moo tax yéene loolu moom mooy mooy capital bi gën a baax hmm. bu nit maanaam mooy yéene bu sell te yàlla tax bu sell sax bu ñu ko waxee mooy yàlla loolu boo ko kii nem yàlla bu la nattoo hmm. ngay ut ku la jàngal wala koo xam ne moo lay tette ci wàllu Mm-hmm. diine mm. euh, yow da ko amoon confiance ci moom bu dee ne matu ko buur yàlla dina la boole ah, keneen te yu bon yi muy def dina la ko fegal loolu nag dara du la ko may lu dul sa yéene gu rafet bu dee nag sa yéene ba ngay dugg mooy mm-hmm. après génn di góndi nit ñi wala ñu naan moo ànd ak sëriñ bu mag bi moom moom wuu moo ànd ak sëriñ diw mi ñépp xam mm-hmm. yooyu yëpp duy walla fii la sama baay fa ci la ne woon ma ne ci mhm. sama yaay ci la ne newoon mhm. manumaa nekk la loolu taxul ñuy wax ndax kiy wax loolu mhm. mook li alxuraan doon wax naan yéeféer yi bañ leen waxee dañ naan dañoo fekk inna wajadna aba ana ala umma fa inna ala atharihim muqtadun gaa yi dañu nekk ci seen kéeféer géeg jaamu seen yooyu ñuy jaamu yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ak yonent yi alayhi salaatu salaam di leen wax ngir ñu génn ci lool ñu ne ñun dañoo fekkoon suñu maam yi ak suñu bàyyi ci benn ah, yoon ñun nag fi ñu tegoon seen tànk ci lañuy xeeñcu di ci jaar <laughs> mais yow kiy wax kooku noonu hmm. moom moom daa fekkoon baayam yi newuñu ci lu baax mais yow bu dee ne yow li ngay topp sa baay xamoo ci dara hmm. moo tax hmm. imaam al Buxaari rahimahullah mu ne ci téereem bi saxiix baabun euh, al ilmu qabla al qawli wal amal lii de bundu la ci téereem bi xam-xam bala ngaa qabla al qawli bala ngaa wax wal amali ak bala ngaa jëf mm-hmm. mooy da xam d'abord mais doo ñëw rek fii mooy yooyu yëpp du yu baax léegi nag man ngi cee duggee noonu après au fur et à mesure sa yéene yàlla seetlal ah, ah, ah. Mm. mais début bi moo tax kooku noonu ngay wax noonu mm. naan waa ji day xool ñim naral lor yëpp ku ci yéeneem sell rek buur yàlla dina la ci génn léegi nag bu dee yëfi àddinaa la tax a jóg mm. ah buur yàlla de boroom gëneel la koo xam ne ku ne man na laa repêcher mais nag mooy yaa ngi ci zone de danger te waa ji nga topp boo moyul dalay sànni moom la doon wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne fekk mu doon nettali euh, di wax naan ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw après mooy dañuy ñëw après quoi. gaay la yoo xam ne ay wootekat lañ jëme ci lu bon buntu safara lañ taxaw ku leen di woote ku leen to ku leen wuyu ñu sànni la ci biir. Mm. xadiisu naa Xudayfa ibn al-Yaman mu ne du'atun ala bi jahannam man ata'ahum qadhafuhu fii ay gaay lañ yoo xam ne mais est-ce que buñ taxawee yonent ma sallallahu alayhi wasallam bu nee gaay dañuy taxaw ñooñ di jàngalee am xam-xam ak woote nga foog ne dañoo ñëw nee na bu réellement buntu safara taxaw di woote nag ku leen bés bo ku ñu woo ba nga ñëw ñu lay jël tëmbeel ci biir mais nga foog ne buntu safara dañuy taxaw ne ñun buntu safara ñëw leen safara déedéet déedéet mooy mbir yi lu bon ni ñuy ak ni ñu kii lu baax lañu koy maquiller ay aayaati xadiis ah, lañ koy wax ak waxi nit ñu baax ba nga jàpp ne ñii nii mais mais mais boo fa newee xaw faa yàgg yàlla dimbali la nga gis ni non non ñii ñii ñii dañuy nekk di kii mm. julliy jot julli bari ñu faat ko ba pare nekk ci yi mm, yooyu dalay wan ne dawal ba ngay ami tànk mm, loolu kooku moom buur yàlla ku bëgg ku ko bëgg la bam ko wanee yooyu bu yemoon ci discours yeeg après hmm. dem am ci ñoom hmm. kooku day gay àll moo tax mu ne ku leen wuyu rek hmm. fii ñu sànni ko ci biir kon moo tax ma ne gis nga ñeegi nag ñooñ di leen wuyu xam nga mooy yéene bu sell rek la ciy génne léegi kon gaa yi gis nga kon wa tafaaxurun mooy ne lu bari la kiiwu àddina bi foo ci dem fu ne ay nit ne fa boo seetloo mu ngi ci ci diine ji fi nga xam ne foofu daf waru fa woon am place am place mm. man di nga comprendre mm-hmm. mu am feneen mm-hmm. foo xam ne yàlla taxul loolu dañ ko comprendre facilement mais foo xam ne yàllaa war a tax mm, mu am fa c'est mm, foofu moo graw nag mooy li puuka loolu xam nga xam nga nit nag wa tafaaxurun baynakum bokkul ak bokkul ak lenn li yoon eh, suñu borom ne saabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa fi dhalika falyatanaafasil mutanaafisuun bokkul ak lim ne njëkkalante leen jëm ci fii maghfira ci njéggalu seen borom ab bare mu wax bi mu waxee affaire àjjana ñi fay dem ak yoon mu ne wa fi dhalika ci lii mm. falyatanaafasil li concurrence ne njëkkante al mutanaafisun ñi njëkkante bu dee ci lu baax la te yàllay kese tax loolu kenn du ko tudd puukare mm-hmm. mooy tey mm-hmm. euh, te gaa yi sax ñoom de toute façon loolu moom nit ñi xam nañ ko mm-hmm. puukare moom mooy sa mbir bopp rek la mooy yow sa personne mooy feeñ c'est ça alors bu dee yëfi yàlla la malgré li ngay def yëpp da ngay effacer sa bopp mm, c'est ça bu dee ci buñ jëlee exemple ci wàllu joxe ngir mu leer joxe nit kiy joxe ngir puukarewu kooku bés boo ki muy jox bés bu ko naree xañ tudd turam dootu ko jox keroog lay mujjee laal chekam keroog lay mujjee gis couleuru xaalisam ndax kii turux la du gërëm ñamu daaw lay wax te nag day jël terme yoo xam ne pourtant lu baax fi ñu ko doon waxe fu baax moom mu utiliser à compte mm-hmm. kooku mooy ki nga xam ne day joxe ngir ñu gis ko wala mu def ko foo xam ne ñépp koy gis te nekkul ngir nit ñu roy ko defu ko ngir nit ñu roy ko naa oh, ngay def pour loolu lu baax la bien te defu ko ngir nit ñu roy ko mm. léegi nag kiy def ngir yàlla mm. moom mën nañu teg ne projet bi mu ne ñaata la mm. ah mbaa sëñ bi mbir bari na de di ko bañ a wax exactement tellement ni mu bare mu ne leen non wax leen ñaatal rek. Ah, hmm. deux milliards de de francs CFA quoi. mu ne waa lool kay lool kay garaawul bu soobee jox leen ko ba pare nag ne leen nag bu leen koy jox. Hmm. ah man nag bëgg naa mu yem suñu biir. Hmm, walla mu yëg ko. boobu xam nga bii nit ñi moom du toute façon daa bari nettalikat même boo leen waxee loolu dem wax mais bi ki nga xam ne fi gën a kawe ci kuy joxe ngir yàlla te moom la yonent mi alayhi salaatu salaam koo xam ne day saraxe càmmoñ bi xamul sax liñ la jox bi joxe mm-hmm. xam nga kooku mooy yow ci sa bopp sa personne sa loxo càmmoñ xamul li sa loxo ndejoor joxe mm-hmm. bu dee sa loxo ndejo càmmoñ moo ko xamul naka lu ko keneen defal mooy nga ñëw laaj ñu wax la projet bi nga mel ni innocent. waay waay c'est ba xam ñaata la. waay waay c'est ça looloo gën nga defal leen ko. c'est ça te gars yi duñ xam. kan la kan la waaye c'est ça ndax yàlla rek xam na kooku mooy def ngir mm, yàlla léegi nag yàlla nag bu ñëwee fu naan mm. ci lii na ngeen ci njëkkante ci foofu lay wax mm. njëkkante leen def ni waa jooju def leen te bu leen kenn yëg bu dee ne yow manoo mm-hmm. manoo fekk puukarewu ak rëy rëylu mm-hmm. defal ni waa ji acca joxeel ngir manta bu kenn yëg foofu la naan njëkkalante leen mm-hmm. mais puukarekat bi nga foog ne danaan ah, c'est ça. loolu quand même. Mm-hmm. altruiste moom defuma ko. Mm-hmm. joxe noonu rek. Mm-hmm. ngir daal damaa baax ah déedéet. je veux quand même gars nit ñi <laughs> mooy même buñ ko waxul noonu la ñuy mm. ah, mm. moo tax. wa mbir la baynakum mm. foo ko yóbbu mu dem. foo ko yóbbu rek mu dem ah, ah. moo tax euh, non diine rek la gën biir ñi nga xam ne dañuy wax xam-xamu diine fa la gën a te ak léegi média yeeg yooyu nga xam ne gars yi dañuy jëlaate ku deful attention rek dina dugal ci loolu bëgg laa def sa sa sa sa mbokk mi woote ci diine comme si ay concurrent ngeen hmm. boo leen toppee ci jeu boobu rek di nga dugg wa tafaaxurun baynakum yow yaa ngi ci côté àddina bi nga xam ne baaxul mu ne wa takaasurun fil amwaali ak njëkkalante ci alal yi alhaakumu takaasuru hatta zurtumul maqaabir alhaakumu fekk këf na leen yóbbu na leen détourné leen leen ci l'essentiel ak takaasuru njëkkalante alal yi ngeen newe Euh, ku nekk di jaay sa moroom ne maa la ëppale mm-hmm. oh waa ji étage bi mu wàcc moom bari kii na de tout pour mm-hmm. avoir bu mel noonu wala bu ko dàq mu mm-hmm. sa waay Jaguar bi moom rek ma wàcce benn Porsche waa ji gis nga wàcce Porsche rek mu dóor Ferrari mooy watakaasuru ni ah. <laughs> fi am waale ci alal duwul alal moo baaxul mais di njëkk uniquement dans le but que ñépp nañ yëg ne man moom li ma yor keneen yoru ah, waa foop su xaw ma moom dinañ mu bind ci biir yi quoi les richards les plus riches du fokk ma bokk ci palmarès bi loolu moom amul njariñ ah, euh, mu ne kon watakaasurun àddina ba léegi njëkkalante la rek fil amwaali ci alal wal awlaadi ak doom yi lii dafa am ba léegi xam nga temps euh, euh, société arabe yi foofu jamono yooyu mm-hmm. am doom yu bari mm-hmm. dafa newoon puissance la woon ci nit mm-hmm. surtout ay góor yu bari ba léegi ah ba léegi nii moo am léegi nag nit ñi dañ laa bëgg gëmloo mooy économiste yi quoi en tout cas gars yi nga xam ne gars yi les malthusiens mbokki malthus yi dañ la bëgg a gëmloo le zéro le contraire ñi la nit ñi buñ yokkee du ñu ñuy baree ne dina dem ba suuf si dootuñ am lu mu leen dundale kon nag il faut planifier les naissances sinon hmm. dina am jamono joo xam ni nit ñi dootuñ mën a tee loolu moom kasi kàcc la hmm. léegi euh, mooy watakaasurun njëkkalante fil awlaad yi ci wàllu doom yi mooy ne jamono yooyu gars yi ki ñuy gën a respecté mooy ku bari doom yu góor surtout ndax lan moo tax. xam nañ ne duñ la yab surtout société mecquoise bi noonu. Mm-hmm. arabe yi. boo ci amee ñu bari. Mm-hmm. non gars yi kilifa ngay doon ndax duñ ta comme que affaire doole la woon. léeg-léeg affaire kii ak tamit liggéey bi. Mm-hmm. liggéey yoo xam ne yow. loxoo koy def. bu dee benn doom nga am waa ji am dix doom xam nga moo la productivité waay. <laughs> mais àddina bi ba léegi noonu la xoola Chine euh, euh, ay Allemagne yi carence ñoom dañu am carence ndax vieillards yi dañ faa bari dans quelques années dañu am problème mm-hmm. quelques décennies mm-hmm. léegi il faut ñoom dañuy def di pousser nit ñi ñu gën a am doom mm-hmm. léegi ñoom contraire bi ñu am ah, africains yi def leen ñoom moom la ñuy def ah, moo tax ay allocation yu baax lañ ciy def ku am ñaar doom yu yokkal la say allocation ndax xam nañ ne mais dëkk bu ko ay nit doxalul ko koy doxal. la croissance. Chine ngi Chine est-ce que seen bariwaay da nekk daa nekk handicap. ci ñoom ñooy première puissance économique mondiale léegi. Mm, mm. te États-Unis dañu bari ah. Mm. États-Unis askan wu bari lañu. Inde mit nar a topp taloni Chine. moom it loolu la mel. ay nit ñu bari lañu. mais ñun nag moom ñun ñun ñun suñu af ñun ñun suñu kay xoola Sénégal Sénégal lu dara Sénégal benn quartier la benn ville la ki ci yenn dëkk par rapport ak yenn dëkk yi mm. mais Mexico moo ëpp Sénégal mm. capitalu Mexique population capitalu Mexique moo ëpp population sénégalaise mm. Le Caire Le Caire bu ko ëppul bu ëppul population Le Caire capitalu Égypte bu ñoom bu ñu ëppul Sénégal sénégalais yi sénégalais yi ñépp booleen leen boole ñoom ñépp tuuti lañ ëppee ñi nga xam ne ci capital bi rekk lañu dëkk mais comme que ñun duñu liggéey ñu def dara dañuy toog di xoole loolu bu ngeen nekkoon deux sax def noonu ngeen créé. mu ngi noonu <laughs> waxal <laughs> na ça vraiment waay xoolal kër yi xoolal suñu kër yi rek. il fi kenn. ki ñu naan grand. waaw waaw ça. bu ciy génn di. waaw di joxe dépense ñépp bàyyi. waaw dëkk nelaw naan fak la ñuy dem. waaw ja te du dëkk te ñu jàng grève rek. looloo tax buñ leen joxee bourse kenn du ko gis. waaw. du ñu contribuer dara ci daraay kër gi gin fee dàq jëndal mooy trinique ak dàll ak yooyu c'est ça MT4 yeeg waaw iPhone yi six bu gën c'est ça mu ngi noonu Galaxy yi fee S6 yooyu ci yooyu rek lañ ne waaw mu ngi noonu de mooy ne yéen bu dee ngeen mel moom. mooy seen bariwaay problème la. ndax bu ñëpp waaw waaw <laughs> mais est-ce que problème bi mooy mais ci yéen la. Hmm. yàlla waxoon leen i'malu liggéey leen i'malu ala daawuda hmm. shukran buur yàlla nee woon na waa kër yonent yàlla daawuda alayhi salaam i'malu liggéey leen hmm. yéen waa kër daawuda liggéey joo xam ne shukran sant yàlla la hmm. waaw mais la croissance mais les gens ko gis ah duñu du feeñ ko gis te yi en plus ñu nekk ci kaw seen bopp lañ fa ah, nekkal waaye waaw moo tax après ñu foog ne affaire bi nit ñu bari la du problème mu nit ñu bari problème du loolu mm, dëkk yi dëkk économie mm. dëkk yi am économie bu baax mm. yépp dañoo bari da ñi ki dem ba gis na seen population moom commencé di vieillir ñu ngi inciter des naissances bien sûr yéen kay bu dee defu ngeen dara mm-hmm. c'est vrai que européen bu naree toog fii après ngeen ko yóndee ay gars di ñëw di ne dañuy dañuy ñëw seen dëkk yi neexatul ñu ñëw fii rek moom li ko gënal mooy ngeen arrêté seen jur gi nag léegi. Mm, c'est mbiri lu loolu mooy ba léegi ku la ëpp population. Mm. buy teg liggéey ci kanamam di la raw. waaw richesse chinois indien yi xam nañ ci dara. kon mu ne wa takaasurun njëkkalante la fil amwaali ci alal yi wal awlaadi ak doom yi. Mm-hmm. kon loolu mooy. xam nga waxoon na zuyyina linnaasi hubbu shahawaati yooyu dañoo taaralal nit ñi bëgg taar euh, shahawaat mooy bànneex mm-hmm. ci la ne rek yooyu yii moom benn lañu mm-hmm. mooy ne yii nii yii mm-hmm. euh, benn baaxu ci benn baaxu ci ndax bi ci nekk rek mooy ne yow sa mooy yow sa programme yàlla bokku ci dara. te yàlla moom lu mu dugalul loxoom du dox. du dox mm-hmm. léegi nag gars yi man ngay am ay yenn kii mais yooyu ay crise crise successive nga am. Mm-hmm. moo tax le capitalisme. capitalisme moom ba mu paanee yàgg na. moo tax ay crise la yoo xam ne buñ ci résoudre dans deux ans mu ñëwaat wala mm-hmm. lu mu rëy lu mu gudd gudd gudd. dix ans ñu tombé waat ci beneen problème. yi nii yépp nag dara baaxu ci rawatina nag bu dee ne nit ki day woote diine ba pare ne ci yi ci mpo mbóosóor taar ak puukarante woom njëkkalante ci alal yeeg doom yi mu ne kamasali léegi nag lii mu wax nii muy jox exemple pour daldi di la koy gën mu gën a accès accessible ci nit ki suñu boroom ne ka masal yi lii ma wax nii àddina bi lii la kaay ma jox la misaal moo xam ne dala koy jegesil ci yow ba nga gin ko comprendre mu ne ka yi dafa mel ni àddina bi xaysin taw boo xam ne taw du du nag du ay ay ay orage yu yàq kama xay boo xam ne day ñëw tax Euh, euh, euh, gàncax yi daal di kii agriculture bi lépp dox voilà day mel taw boo xam ne taw boo xam ne bu ñëwee day naatal lépp mm-hmm. agriculture bi day dox mm-hmm. nag yi man di naan lépp dox da mm-hmm. ndox moomu tamit mooy tax suñu robinet yi dox <laughs> eh bu sécheresse amee rek restriction d'eau voilà gaa yi nee nañ leen seen piscine yi bu leen ko bu leen ko bu leen ko feesalati mm-hmm. te tamit bu leen arrosé ti mm-hmm. nu mu leen neexi jox leen ñenn ñi sax dañoo xaw a wàññi lu bari mm-hmm. mu ne nag boo bëggee lii ma la wax ki àddina ka mathali ghaythin dafa mel ni ab taw boo xam ne bi mu ñëwee ajabal kuffaara nabaatuhu bi taw bi amee ba récolte yi jóg oh gars yi boo demee Siin Saalum Bawol Kajoor jamonoy nawet ba lépp sax ba dugub ji taxaw gerte gi lépp nekk ni muy rafete noonu àll bi yépp vert rafet mm. suuna si rafet mm. même fii ah garabu mboq yeeg yooyu boo jaaree ci àll bi day rafet non surtout bu day avion nga dañ leen a tiim surtout gars yi fii ni ñu ko tracé ah. non mm. lu rafet waaw waaw gis nga mm. ak ay Maroc yooyu boo ko tiimee mm. ah, booy wàcc Casa noonu ba kii ah, ba tiim kii non affaire bu rafet a rafet gare naa mais gars yi gars yi tool yu rafet mu ne nag àddina bi noonu la mel. Mm-hmm. gis nga bu taw boobu ñii ba loolu rafet. ba ngeen mm-hmm. ci yéemu nii di ko wax nii. Mm-hmm. kama <laughs> ajabal kuffaara nabaatu mooy gàncax gi poussé. bi. al fii benn ci firi nii mooy baykat bi. ki nga xam ne agriculture agriculteur la. moom moo gën a xam loolu. xam nga xam nga ki nga xam ne. newul ci domaine bi. mbir yi man na bañ a rafet sax moom. mais ki nga xam ne laajal gaa yi baykat yi. loolu moo gën a ne rafet ci ñoom ah, moo leen mm. dàqal mm. hôtel boo leen mën a yóbbu mm. mooy ñu gis seen mbay mi ah, mu leer ne ak ah, seen stade boo xam ne taw yi commencé na régulier na oh bu boobaa loolu moo gën a neex loo leen mën a jox mu nekk loolu nag àddina bi noonu la mel bu taw boobu ñëwee fekkoon te waxoon na la mooy dekkil suuf si ginnaaw bi mu deewee dafa woon nga ñëw loolu fa nga fekkoon lépp rafet lépp vert verdure ba baykat bi di ci yéemu kontaan ci yi mu yéem ko ci boppam ah falayem loolu benn firi la keneen baykat yi am ñu ne kamasal yi affaire bi kuffaar bi ajabal kuffaara mooy yéeféer yi ci seen bopp ndax àddina kamasali raysin dane àddina bi dafa mel ni taw boo xam ne bi mu ñëwee dafa yéem xam nga àddina bi day rafet dafa yéem yéeféer yi ndax ñoom ñoo yéemu ci génn yéemu gu jéggi dayo ci àddina ñoom la ñoom moom lépp lépp xam nga yonente mi alei satu salaam sànkox naa ne inna dunya xulwatun xadira àddina bii dafa neex te dafa verte mu ne nag buur yàlla li mu ci teg buur yàlla nag da leen fi istaxlafakum fii da leen fee ni ngir ngeen ay génération yuy renouveler yeneen génération yu fi newoon ngeen di wutante lu tax ngir mu xool li ngeen di jëf ah? ngir mu xool li ngeen di jëf tentation yu baree fi ngir mu xool nag lan ngeen hmm. kon ñi am ñu ne di kamasali dafa mel ni xaysin ab taw boo xam ne ajaba dafa yéem alkufaaru yéeféer yi ci boppam mooy bu taw bi ni muy verte àddina bi noonu la verte rafet yéeféer yi da leen yéem ba moo tax ñu nangoo cee def loo xam ne mu jaral leen loo xam ne jaralu ko kurul ñoom ndax yenn yi boo gëmee yàlla doo ci sonn yenn yi moom du la ko jaral sax te tamit yenn yi sax dafa xaram ci boppam nga def mais ñoom da leen yéem de telle sort jaral na leen lu ne mu nekkoon kon nag am ñu ne kuffaar boobu ñoom léegi nag bi mu demee noonu vertu ba ko ba verdure bi ba baykat boobu yéem ñi nga xam ne ñooy ñi xam ab mbay dëgg-dëgg fan lay mujje àddina boobu est-ce que àddina day sax mm-hmm. lim la ne woon fola mbóosóor la taar-taar la puukarante woo ak njëkkarante ci àlleeg yi est-ce que loolu day sax mu ne déedéet comme taw bi ñu ngay dugg ci àll bi saison des pluies fekk mu vert euh, euh, bu dee Sénégal demal ba mois de mars nga ñëwaat fi xool mm. mu ne ñooñu mu ne nga gis nga mm-hmm. bu kiiwee ba aja ba mu yéem kuffaar yi nabaatuhu summa yahiiju ginnaaw gi nag nga gis la vertoon taxoon nit ñi yéemu uh-huh. mu commencé di lax yéeju di lax di wow comme bu sécheresse amee wala tawatul nga gis garab yi mm-hmm. gàncax gi commencé di wow commencé di am fa taraahu nga mujj muy wow ba nga mujj gis ko musfarran mu commencé yor couleur bu jaune ndax mu ngi deesi mm-hmm. summa yahiiju fa taraahu musfarran fa lay yem summa ginnaaw gi yakunu xutaaman mu nekk am buub mooy euh, comme yi ñuy defare sàkket yi kii nu mu tudd ci kaw néegu sàkket yi ci kaw yi ñuy dem mbuum mi mooy mooy mooy ñax moo xam ne dafa wow dafa dee ba wow nekk loo xam ne man nga si sax di taal def ko matt di ko di ko jafale voilà mm-hmm. mu ne noonu lay la vertoon doon yéem nit ñi noonu lay mujj mooy àddina lu mu la ti yéem yéem yéem yéem fii lay mujjeeg yow mm-hmm. ñaata nit ñoo jàppoon ne li ñu am du jeex mm-hmm. buur yàlla daldi nangu lépp mm-hmm. rey leen ci anam gu gën a ñaawe ba ñépp di yéemu ci ñoom comme xaarul waaye ñaata nit ñoo amoon xam-xam boo xam ne jàppoon na ne ñoo gën ñépp buur yàlla lem seen loolu rey leen ci anam bu ñu am mujj gu ñaaw waaye ñaata ay nit ñoo woon ci seen fleur de vie li ñuy wax di de ko ne rek kenn manu leen a fàttalikoo seen boroom ñu jékki rek dee daal di leen foudroyer à l'âge de trente ans ba bu ko defee nit ñi nag ci lañuy commencer di réaliser naan euh, diwle bu dee moom li lii dal ak alalam ju bare jeunesse am ak mm. santé à l'âge de vingt-huit ans vingt-trois ans vingt-deux ans fi nga xam ne ñépp moom lañ moo ne woon ci kaw mu mujj ni àddina daal jaru ko ndegete loolu moo tax mu ne summa ginnaaw gi yahiiju gis nga dund ak àddina ji ngay gis muy taaru nii day mujj fii lay processus bi nii la yii nag mooy bu dee yàlla taxul mm-hmm. bu dee yàlla taxul fii ngay mujje bu dee yàllaa tax mooy du jeex mooy du jeex ndax même boo fi newatul nit ñi dangay mel ni yaa ngi fi xoolal saa bii bu ñuy wax ay ay ay Seydil Hadji Malick yooyu day mel ni mu ngi dund radiyallahu anhu mu ngi mel ni man instant bii dafa mel ni dama koo xam sax man dafa mel ni damaa xam hmm. manuma fu ma naan fii la dëkk wala mu ngi fii wala fee la nekk moom naa dem seetu ko mais dafa mel ni man dam naa image boobu même bu ma amuloon photo bi ñuy wane noonu hmm. même bu ma am man am naa image am ci sama xel te tamit dafa mel ni dafa nekk ak man ba léegi ndax lan ndax lu baax la doon def kooku moom àddinaam moom du ñii du ñii du lii mooy ñi nga xam ne yàlla taxul moom lay wax nii bu yàlla taxee doo jeexle moo tax ñi mu naan bul yaakaar ne wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwaat bu leen foog ne mukk këne ñi ñu rey ci yoonu yàlla ñooñ dañoo dee ah. bal li am ba des mooy ahyaa ñu ngi dund dara rabbihim fa seen borom te dund ko moo tax ñuy wax wu na buur yàlla di leen wërsëgal ba léegi di leen wërsëgal fañ ni mais di leen wërsëgal fii ñu ne ñun ba tax lu rafet rekk lañuy ñuy tudd ci ñoom te ku leen tudd gërëm leen ah, hmm, loolu mooy ñooy du àddina boobu lay wax moo tax àddina yi ñaari àddina la hmm. xam nga lii nii am na nit ñoo xam ne am na nit ñoo xam ne xamuñu àddina bi ah hmm. ñooñu mooy ñi baax ñi yàlla texe euh. xamuñu àddina bii euh. lii nii nga naan teer teer la kii la nii ñoom xamuñu lool ëm njëkkalanti am na ñoo xam ne ñoom seen dund dañuy dund ba dee hmm. xamuñu luy puukare budul woon niñ koy liir ci àddina ci alxuraan nii duñu ko xam ah. mais dunduñu ko te gisuñu ku ko dund <laughs> hmm. moo tax ah. hmm. bu dee nag yàlla taxul boobu lay wax àddina jooju la ne moo mel nii day fa suma ginnaaw gi yahiiju mu mujj wow fa taraahu mujj gi musfarran mu nekk wow kong ba mel jël couleur bu mboq summa yakunu xotaaman mujj gi mu nekk loo xam ne man nga koo jafale comme man loolu mooy àddina bi moo tax kàccoor yépp xoolal fi ñu terminé firawna mi ne woon ana rabbukumul a'la fan la terminé est-ce que mujjam rafet na summa yakunu xutaaman dafa mujj nekk mbuub du dara matt mu ñu sànni ñu jafale ko safara ndax ci xottaamul naari la mujj nekk moom Firawna bokk ci ñi nga xam ne ñooy xamb biir safara ndax suñu boroom moo ne waquuduha an-naasu wal xijaara safara googu ñi koy xam ba di combustible bi mooy nit ñi ak xeer yi pourtant muy dund dundam rafetoon na ñépp di ko ñee Qaaruun it noonu la woon bu génnoon alalam ju bari nit ñi xamul naan yaa layta lanaa mithla maa utiya Qaaruun waaye aka neexoon ñu amoon li Qaaruun am innahu la dhu azim waaye moom de am na cër bu rëy waaye ci ci ci may yàlla yi waay mais fan la mujje fa xasaf naa bihi wa bi daarihil ard buur yàlla nee na ma wëlbati suuf si ak këram nga ak alal jam aroon féete leen suuf jël suuf si teg seen kaw kenn gisatu leen nit ñi nag gis ne kon àddina ndekete ñu naan wayka anna allah hmm. yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir way ndekete buur yàlla kat mooy jox wërsëg ku ko neex di ko xañ ku ko sopp hmm. mooy ne ndax noonu lay mujj fa taraahu musfarran nga mujj gis mu mboq la rafetoon hmm. dootul dara nekk safara matt muy xam bu biir safara kon loolu la léegi nag mu ne wa fil aaxirati loolu mooy àddina fii mu ne wa fil aaxirati gis nga gaa yi nga xam ne nii lañ lii moo doon seen àddina hmm. buñ demee alaaxira adabun shadid mbugal mu tar moo leen fay xaar mbugal mu tar moo leen fay xaar waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo gis lii xam ne ko ndeke àddina jarul yenn yi bañ ko defee ñuy jël li nga xam ne mooy yóbbalu gëm yàlla ci voyage bii ñuy dox nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na ko doon jox conseil seydna abdullah ibn umar wala ibn abbas radiyallahu anhuma wala anil jami ne ko kun fi dunya ka annaka gharib aw aabiri tariq wala sabil wa ud mu ne ko kun fi dunya nekkal am abdullah ibn umar radiyallahu anhu ne ko nekkal ci àddina bi comme si étranger nga fi woon hmm. ku tumuranke ku nekkal ci àddina bi comme si ku tumuranke nga hmm. ndax dëkkoo fi de foo xam ne danga fiy jóge di toxu hmm. te fa ngay toxu fa ngay sax foofu nga dëkk kon nag ku nekkal fi duniyaa ci àddina gu jege kii da doye di ka ànd naka comme yow jàppeel sa bopp étranger bu ñëw dëkk boo xam ne dëkku fa nan la fay comporter woo te mu war a ñibbiwaat waaw mu ne ko kon kun fi dunya ka annaka gharib àddina bi nekk fi comme si étranger nga man nii bu ma demee Makka di fa aj aji est-ce que damay jàpp sama bopp comme un saoudien non awma fa ambition ut kër bu ma demee nii aji wala umra ji est-ce que dama am ambition xool naan wala man agsi naa ndax lan damay jàppe sama bopp que ne man lan laa étranger la ndax lan kun fi dunya ka annaka gharib waaleykum salaam waaw kii wala jeexal man nga toog mu ne ko à hmm? ah, comme yii la ah? ah, mu ne ko kon xam nga man bu ma newee foofu ma dem aji wala ma umra ji hmm. de toute façon moom ne xalaatuma nekkuma ci projet yi. Ah. comme si ña fa dëkk di ñuy def. mu ne ko kon nekkal ci àddina bi comme si étranger nga. ci hmm. àddina bi laa wax ah, waxuma ah. naan France laa nekkoon man étranger laa bu ma demee Sénégal no même biir Sénégal gi nga juddoo say maam juddoo fi yépp jàppeel sa bopp comme étranger. Hmm. kon hmm. ndax ni étranger bi ñëwee dëkk bu mu dëkkul. mu leer ko ne du fi sax dafiy jóge. noonu la yow ci àddina bi noonu la mel ci yow mm-hmm. na la leer ne doo fi sax mm-hmm. te nag xam nga sa étranger bi wala nga dem man bu ma demee Makka am naa sama xam naa kañ laa ñibbisi mm-hmm. mais kaw suuf yow dañ la fee indi mais xamoo kañ ngay ñibbi te buur yàllaay décréter kañ ngay ñibbi mu ne ko nag kon yow Ibn Omar radiyallahu kun nekkal fi dunya ci àddina na ko comme yow xarib étranger aw abiri sabil wala nga te nga jàppe sa bopp comme si kuy traverser aw yoon gis nga dur bi ngay tra bu ma doon traverser tali bii jóge benn côté bi dem beneen côté bi mu ne ko dur boobu ma fay def na la yëg yëgal ne àddina bi noonu la jegee noonu la gaawe jeexe par rapport ak ki ciy dund moo tax mu ne ko jàppal sa bopp comme si kuy traverser benn mbedd mm. mm-hmm. loolu ku ko jàpp ba pare mu ne ko wa'ud nafsaka te nag na boole sa bopp saa boo xëyee saa boo yeewoo saa booy noy wa'ud nafsaka boo xëyee nanga nga boole sa bopp min ashaabil qubuur ci ñi nga xam ne balaa ngoon ñu yi leen tey jàppal sa bopp ko ne yow mii en tout cas de toute façon tout benn jour lu ñu am na ñuy dee mm-hmm. mu ne ko nag jàppal sa bopp ko ne tout ci ñooñu nga bokk mm-hmm. moo tax aji ne wa kaana abdallah ibn umar ida asbaha laa yantadiru almasa wa ida amsa laa yantadir as moom li ko nent ma la saar saam wax loolu loolu la doon doxale moo tax moom bu ma soon xëy doonu loon xaar ngoon mooy waajal na pare na bu dee ñëwee it mu xam ne pare na bu ngoon jotee it doonu loon jàpp boppam que ne dina bokk ci lieu suba gi war a jot suba jàppul woon ne dina ci bokk kon moo tax yo mu ne gis nga àddina bi lool azabun wa fil aaxirati boo fi nee noonu alaaxira ku fi newee ku fi newee ci caaxaan ak jàpp àddina bi mu décrire ni kooku boo demee foofu azabun mbugal shadidun gu tar nga fi am waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko jàppee comme ni mu wax lii wax ko Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu te ñu wax ko léegi mm-hmm. doxale noonu gëm yàlla mu ne kooku wa maghfiratun àddina allaaxiraam kooku njéggal la fay am minallaahi tukkee ci yàlla wa ak ngërëmam mm-hmm. wala nga ne nga taxaw mooy mm-hmm. nga taxaw wa fil wa aaxirati mooy boo taxawee xutaaman wa fil aaxirati allaaxira nag ñaara fa am adabun shadid mbugal gu tar wala njéggalu yàlla ak moo tax mu ne li tunzira ummal qura mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dama laa yónni ngir nga xubbu ummal qura muy Makka ak ñi ko wër wamaana ak ñi ko wër hmm. wamaa xawlaha muy àddina bi yépp ah mu ne bés mu ne nag fariqun dina am kuréel boo xam ne fil jannati àjjana wa fariqun fariqun beneen kuréel fi sa'iri safara li kon ñaar yooyu fa mu ne kon wa fil aaxirati al-aaxira mbugal shadiidun gu tar wa maghfiratun ak njéggal moo fa am minallahi ci buur yàlla wa ridwaan ak ngërëmam bu mujj bi mooy ñi ko gëm bu njëkk bi mooy ñi ko wéet mu ne wamal xayaatu dunya illa mata'ul ghurur mu ne dunduk àddina gi nag gu jege gi da doyadi gi nekkul lu dul poñet surtout marchandise moo xam ne day waraate mooy àddina day waraate képp koo xam ne nangu nga jël sa goj fas yi fas buñ ko takkee noonu dugal ko li tubaab bi naan benn benn moor <laughs> mooy laxaab laxaab ku jël laxaab sa bopp daal di koy jox àddina mu lay conduire na la wóor ne yow koo dalay woon mm-hmm. moo tax mu ne waf wamal te àddina bi nag nekkul moom xayaatu dunya dunduk àddina gi nekkul illaa lul matan poñetu al ghurur nga xam day wore mooy day woraati loolu xam naa dañuy yem foofu bii di ñëw insha allah ñu daal di koy àggale kon ban lañu war a gis bii di ñëw mu naan ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim fi na saabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samaa'i wal ard u'iddat lilladina aamanu billahi wa rusulihi dhaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu dhul fadlil 'aziim wallaahu ta'aalaa a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin